ci suñu jotaay bii ñu génn walillaahi alxamdu wal minna gisoon nañ laayaab téeméer bi ak ñeent fukk ak ñeent te doon wax wa maa muhammadun illaa rasuul maa doon wax ne yéenanti seydinaa muhammad de salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi moom de nekkul du ndaw yàlla qad xalat min qablihi rusul jaaroon na jiitu woon ko fi njëkkoon fi jaaroon fi ñi nga xam ne moo ko jiitoon ar rusulu sama ndaw sama ndaw yi man borom bi tabaaraka wa taala alayhimu salaatu wassalaam ndax bu génnee àddina wala ñu faat ko da ngeen di dellu seen gannaaw ne kaat ay yéeféer ba ni laaya bi di jeexe ci lañu ne waxoon comme ni ñu ko dige woon ci ne ci lañuy waxaale li nga xam ne mooy naka la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di génne àddina loolu tàmbali woon nañ ko walillahi alhamdu wal minna wan <coughs> nag waxoon nañ ci jataay bii weesu prémices yi yi nga xamante ne ay signes avant-coureurs la yoo xamante ne nii da doon annoncer day wane li nga xamante ne jege génnu àddina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran waaye ci xadiisam yi ak tabit moom ci boppam li nga xam ne mooy doxalinam nga xam ne loolu lépp ci xadiis yi la dugg comme ni nga xam ne moom la doon intikaafe daal di koy yokk ak gaaral gi nga xamante ne nii moom la ko Seydina Jibril doon gaaral li nga xam ne alquran ñaari yoon ci at moo mële alayhim assalaatu wassalaam tey nag ñu daal di war a dugg nag ci mbir mi nan la ñëwee comme ni nga xamante ne nii noonee la ko al ibnu isxaaq ibnu yasaar raxmatullaahi alayhi daldi waxe mu ne ki nga xamante ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la dëpp jóge li nga xam ne xajjatul wadaa di ajug tàggatoo gi te mooy benn aj bi nga xam ne moom la aj bi di gàddaayee ba léegi aj gi mu aj ci lislaam muy xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatu rasuulillah di xajjatul wadaa yooyu yépp ay turam la yuñ koy tuddee léegi nag di xajjatul kamal di xajjatu tamaam yooyu yëpp dañ ko koy tudde muy xajjatu rasulillah bi mu fa jógee sallallahu alayhi wa sallam léegi nag daal di des Medina daal di fay nekk ndax loolu mooy ak gi mooy feetu mooy jeexi at mi ñu ci fukkeelu at mi ci li nga xamante ne mooy dul xijja ba mu dellu si madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu des foofale li nga xam ne moo des ci weer woo wala di dul xijja daal di fay toog muharram ak safar léegi nag ci safar ci la yónni benn armée mooy benn euh, sariya boo xamante ne arme boo xam ne moom demul muy seydinaa usaama ibn Zayd ibn Sharaxil radiyallahu anhum moom la yónni ci benn sariya benn armée ngir mu dem fële nga xam ne mooy Sham ngir dal fa ci ñi nga xamante ni nii ñooy Qaysar di le grand César ak gaayam yoo yële ca waa Balqa ak ak Daarum léegi nag bi nga xamante ne nii ci la waajal armée boo bële moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ko waajalee le saxaaba yu bari daal di ciy ànd ñoom ànd ak Seydina Usaama ci gàttal daal noonu daal lañ génne ñoom léegi nag ci bés boobu noonu fan foofu noonu ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci guddi gi léegi nag comme ni nga xamante ne nii noonee la ko ñoom al imaamu ibnu isxaaq rahmatullahi alayhi daal dina koy solo ak ñoom al imaamul xaakimu naysaabuuri ak ñi nga xamante ne ñooy al imaamu ahmad lu leen diitu woon rahmatullahi ala al ci sanad yoo xam ne yu wér la te noonu yi <clears throat> mooy imaam kii nu tudd voilà lu nañ yem noonu le kii ne voilà nan la demee mooy xadiisu seydina abu muwayhiba benn saxaabi la woon radiyallahu anhu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam benn kiiwam la woon moo ko moomoon daal façon jaam yooyu la woon léegi nag mu daldi ko nee ci guddi gi moom seydina abu muhay muwayhiba moo ko nettali seydina abdallah ibn amr ibn al-aas muy riwaayatu saxaabi naan saxaabi muy nettali bii ñuy bëgg a gis ab saxaaba moo ko jële ci saxaaba loolu day nekk ñoom wallahu taala alam mu ne léegi dafa mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de man moo mooy moo yebal ci man daal di may woolu fekk dafa lëndëm këriis ci guddi gi ci la ma wooloo bi ma ñëwee mu ne ma yaa Abaa Muwayhiba ne ma yow Abaa Muwayhiba ne ko man kat sama sama boroom moom de daf ma digal ma daal di dem ci almeeru Baqiya yi muy almeeru Baqiya wala Gharqad almeeru Medina yii nii nee na ma daal di fay dem daal di leen ñaanal njéggal léegi nag àndal ak man kon nag fantaliq ma'i yow abaa muwayhiba ñëwal gunge man rasulullah sallallahu alayhi wa noonu way la ànd ak moom <clears throat> léegi nag ñu daal di dem nee na biñ ba agsi foofale yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci buntu almeer yi mu ne assalaamu aleykum ya ahlal maqaabir li yahnia lakum maa asbaxtum fiihi mimma asbaxa annaasu fiihi aqbalatil fitanu ka qit'il laylil muzlim yatba'u axiruha awwaluha awwalaha al axiratu sharrun min al ula loolee aw kama qaala <coughs> alayhi salaatu wassalaam mu ñëw ne assalaamu aleykum maa ngi leen yal na jàmm yàlla ji yal na boroom bi nga xam ne mooy du salaama boroom jàmm yal na yokk di ko dotti ci seen kaw tey ànd ak yéen yéen waa almeer yi waaye li yahni li yahni lakum waay waay yal na woyof yal na woyof ci yéen maa asbahtum fiihi te woyof na ci yéen li nga xam ne yéen de moom ngeen xëye yéen néew yi tëdd fii haa yéen de li ngeen nekk moo gën woyof mimma asbaha ci li nga xam ne nit ñiy dund fii Medina adduna ay dund ci kaw suuf li ñu nar a xëye yéen de li ngeen xëye moo ko gën a woyof lu tax mel ni dañ ne ko lu tax moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndax fitna yu mag yi daal dina jege si ñu ngi jege si mel ni ay duus ka lay laylil mudlim mel ni dogi lëndëm kër yooyu nga xamante ne mooy agsi lépp nag fees dell ki fitna yu nar a dal nga alhamdulillah nga xam ne ba aw axiruha awwaluha gis nga bu dem rek bi mujj mooy bi ko jiitu da koy topp mooy ne ni ñu koy toppe mooy bii day jeex rek fitna bi bu jeexee balaa jeex bu agsee balaa jeex beneen bi ak siwaat mu nekk ay douche ay vagues successives yoo xamante ne ñooy dalandoo ci jaam yi ñuy fitna yoo xamante ne nii daal dinay yàq li nga xam ne mooy ngëmu borom de al axiratu mu ne nag gis nga bu ci mujj ñëw rek sharrun moo gën a yées minal ula fitna bi jiitu bon bon moom moo tane bi nga xam ne mooy ñëw ci ginnaawam noonu lay demee kon looloo tax ma ne yéen de yéen yi nga xam ne rëcc ngeen ci ba tëdd fii nekk fii li ngeen ne moo gën a woyof li nga xam ne moom la nit ñi dund ak man nii nii di dund instant bi li nga xam ne noonu la ñuy yeewoo de léegi nag ginnaaw gi léegi nag mu daal di seydina abu muwayhiba radiyallahu anhu nee na bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax lii man maa ngi ci ginnaawam mu ngi lëndëm këris après nag mu daal di tourner ci man ne ma yaa aba muwayhiba ne ma yow anhu ne ko man kat dañ maa jox li nga xamante ne nii mooy mooy caabi kopp kii trésoru àddina ak daldi fii fiy sax summa ginnaaw bi ma daal dem aljana loolu la ma borom bi jox su suma ba pare loolu nag la ma jox ne ma nag tànn noonaa la su waa nga jël loolu yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam wala boog nga daal di ñëw dajeek man sa boroom ak aljana te nga dem aljana léegi nag nee na bi ma waxee lii man Abu Muwayhiba ma ne ko bi abi anta wa ummi waay waay yonent bi alayhi salaatu wassalaam jënd naa la sama baay ak sama ndey laa wax waay waay yonent bi alayhi salaatu wassalaam jëlal bu njëkk bi jëlal trésor caabi trésor magasin wu ak koom-koomi àddina yi jël leen nga sax fi ba num la neexe ginnaaw bi nga dem aljana loolu defal loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko laa wallahi yaa aba muwayhiba ne ko déedéet ne ko déet waat naa ko ci sama boroom yow aba muwayhiba radiyallahu anhu ne ko laqad ixtartu liqaa rabbi wal janna ne ko man de tab li ma tànn mooy dajeek sama borom ak li nga xamante ni nii mooy aljana ndax moom mu alayhi salaatu wassalaam du moo ñu jàngaloon ne man ahabba liqaa allahi ahabba allahu liqaa'ah ne képp koo xam ne sopp naa dajeek boroom bi tabaaraka wa ne kooku ne yëg ne daa fekk boroom bi tabaaraka wa ci boppam moom moo njëkk a sopp ngir dajeek jaamam boo bële léegi nag ginnaaw gi mu daal di ñaanal njéggal li taxoon mu daal di ànd ak moom ci lëndëm gi daldi ñëw ñaanal mu mujj ñaanal njéggal waa almeer yi waa ahlul baqi ginnaaw gi daldi mu daldi dem léegi nag bi nga xam ne nag ci la ñibbi nag foofee nag ba mu ñibbisee foofu nag fala bopp bi nag commencé nag mooy mettit wi di ko dal nga xamante ne mooy feebar bi nga xam ne moo ko dal ba tiñ la ci la mujj génne àddina moom alayhi salaatu wassalaam léegi nag loolu le moom la ku mel ni sayyidatuna Aysatu radiyallahu ta'ala an anha wa ardaaha di nettali ci xadis boo xamante ne nii al imaam mubni isxaaqa rahmatullahi alayhi daal dina koy solo waaye naka noonu al imaamul rahmatullahi alayhi moom solo na ko waaye yoon yiñ ko jële moo wuute al imaamul buxaari rahmatullahi alayhi mu ngi jaar ci ibnu muhammad ibn abi bakr radiyallahu anhum wa ardaahum kanta al imaamu buni ishaaqo rahmatullahi alayhima moom mu ngi ko jële ci ki nga xamante ne nii mu ngi jaar ci yoonu imaamu zuhri mu jaar ci ubaydillah ibn abdillah ibn utbat ibn mas'ud moom moo ko jële ci sayyidatu aisha mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dafa jóge fi nga xamante ne nii ci riwaaya imaam ibn ishaaq mooy dafa jóge ca almeria te moom la imaam ibn Abu Muyhiba radiyallahu anhu doon nettali ci gis léegi nee na ba mu fa jógee nag mu ngi ma fekk man man man man sayyidatu Aisha radiyallahu anha sama bopp bi di metti metti lool sax maa ngi naan waara sa ay waay waay sama wow naa sama mettitu bopp yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waa yow ni ko ya yow yow wow Aïcha mais loolu bu la daloon sax yow fekk nga nga mujj ci faatu ah kon du dara ba ma lay ñaanal jéggal sa boroom rek ñaanal la daal di lay waajal daal di lay denc daal di lay jullee daal di lay denc mu ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xadiisu imaamul Buxaari bi yow daal dafa mel ni dangaa bëgg ma dee daal yow daal mel ni yow dangaa bëgg ma <laughs> man damaa yaakaar ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow sama dee daf laa neex quoi dangaa bëgg ma dee <laughs> voilà léegi <laughs> mu ne ko leer na ma ne waaw li nga wax nii doon nga ba ko defal de waaye mooy boo fa jógee ba denc ma di nga am ci sa soxna yi koo xam ne moom ngay jël jël daal di nekk ak moom ci sama néeg bii léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ree ne ko nag li am ba des bal ana waara saa ne ko man de man kay maa war a wax <clears throat> man sama bopp man kay la yonent bi alayhi salaatu wassalaam man mii maa la gën a mettile bopp naan nag daal di bëggoon naa lool yónnee ci Abu Bakar ak doomam ji ma daal di leen am lu ma leen dig am lu ma leen bindal bu ko defee kenn du xemmeem ñi nga xam ne xemmeemkat bi yu xemmeemkat yi